قال شيخ الإسلام ابن تيمية يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول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 subhaanaka allahumma laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimu al-hakiim allahumma allahumma anfa'naa bimaa allamtanaa wa 'allimnaa maa yanfa'unaa wa zidnaa allahumma 'ilmaa mbokki jullit yi noo ngi sant borom bi tabaaraka wa ta'aala aji màgg ji takawe noo ngi koy bàkk di ko kañ ngir ne moo yelloo tur yu rafet ya ak melakaan yu kawe ya di ko ñaan mu dolli xéewal ak jàmm ak barke ci sunu sang bu tedd bi sunu yonente bu màgg bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam moo ko ñoñam ak i àndandoom ak képp ko topp sunnaam ba ci penc gannaaw loolu ñu ngi dellu siwaat ñun ak yéen suñu bindum ñaareel ci xaajum ñaareel bi ci e, téere bi ndax e, dars yi dafay nekk ñaari pàcc ci suba gi ak ci ngoon gi tey jii ñu tàmbali woon benn bind bu njëkk bi ci ngoon gi bindum ñaareel bi nekk ci guddi di sant sunu borom yàlla tabaraka wa taala ci may gi ñu may xéewal ñu fekke ramadan di ko ñaan mu defal ñu ak sellal ak dëggal ak nangu te nangul ñu ay wooram ak kooram nangul ñu ay taxawam ñu ngi dellu si waar sunu téere bii di masailul jahiliya lil imam al mujaddid al cheikh Muhammad ibn Abdul at-Tamimi an-Najdi rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan wasi'a ci dars bu njëkk bi dañoo ñëwoon rek ci lenn ci ak dundam muy pàcc bu njëkk bi pàcc bu ñaareel bi mooy darsu ñaareel bi mooy li ci mujj nag ci ak dundam loolu ab comp la rek nag du lépp waaye téere yi ma tudd ci darsi bee di jàll ku ca dellu da nga am gën a am ak yaatal ci jëmm ju tedd ji kon ñu ñëw ci tombub juróom ñetteel bi romboon nañ ci tombub juróom ñaareel bi tamit ak dir'iyya ba mu jógee Uyayna wala Uyayna sababu juróom-ñette eh, ñetteel bi tomb bi njëkk bi dara njàng eh, ci juróom-ñetteel bi moo di sabab bi tax moo eh, lakkaloo xaritoog ak imaam Muhammad ibnu Saoud rahmatullah rahimahumallah kooku nga xam ne mooy ki sampu étape saw saoudite bu njëkk ga dawla saoudiya al-ula moom moo ko samp ñaareelu juróom-ñeenteelu tomb bi moo di pas-pasam lan mooy pas-pas Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah fukkeelu tomb bi mooy ci ay taalifam yi nga xam ne daf koo taalif rahmatullahi alayhi tudd ci leen rek juróom fukk ba fukkeel bi ak fukkeelu tomb bi ak benn moo di ay leen yi nga xam daf koo nettali jële ko ci borom xam-xam yi ci fiq ak ci xadis leen comp lañ ci tudd rek fukkeel bi fukkeel bi fukkeel tomb bi ak ñaar moo di ak faatoom rahmatullahi alayhi ba ci mujj mooy fukkeel tomb bi ak ñett moo di ay doomam a cheikh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala comme niñ ko waxee dafay boroom xam-xam boo xam ne ci maanaam jàpp boroom xam-xam yi mujj yi li ñuy tuddee al-mu'asirun ci la bokk ndax euh, dem na ba seekal euh, fukki junni maanaam junni at jàll na mu door a gane àdduna rahmatullahi alayhi kon xam nga ne ak gane àddunaam moom ci boroom xam-xam yu bees yi boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo jamonanteeg doomu aadama yi da jamonanteeg jamono ju bees jamono ju ji ñu toll nii ci jamono yooyu la maanaam ñeent téeméer at yi génn ko rahmatullahi alayhi moo tax euh, léeg-léeg booy jàng ak dundam euh, da ngay xam ne ba tey borom bi tabaaraka wa taala nga joxe mi ngi koy joxe ba tey la ci des kay moo di góorgóorlu am na wala amut waaye nga ne leen daan joxe da koy joxe ba léegi ndax koo xam ne ak faatum weetu weesuwut atum junni ak ñaari téeméer ak juróom-benn ci gàddaay ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, kooku xam nga ne wax dëgg yàlla ala kulli xaal Euh, day wone rek ak njàmbaaram kon ñu ñëw ci tomb juróom juróom ñetteel bi comme niñ ko waxee rek ba mu jugee ci al Uyayna al Uyayna jëm ci ad-Dir'iyya ba mu ci agsee ci tomb ci tey ci ngoon niñ ko leerale ba mu ci agsee dafa toxu ci dëkki dëkku këru ki ñuy wax tilmi euh, dongob Cheikh Ibn Sula Ibn Suwaylim ab dongaam ci këram la toxu te mooy a Cheikh Muhammad Ibn Suwaylim al-Harimi bi mu fa toxoo nag foofu la ziyaare bi tàmbali nag borom xam-xam yi nga xam ne dañoo nekk ñu bokk ci borom xam-xam yi gën a fees yi gën a euh, diis ci wàllu xam-xam ñu commencé di ko siyaare ji di ko siyaare ñu commencé di siyaare ji di ko siyaare si di wax ak moom sabab bi tax mu xaritoog mu colléranté ànd ak Muhammad al imam Muhammad ibn Saoud laa lay leeral nii fi la tàmbali bi borom xam-xam yooyu commencé di ko siyaare ji di diglu ci moom di ko diglu di ko jàngat waaye bi ñu xamee ne kii daawaam bii day daf da cee sax da cee jàpp dëgër daawaam bii muy woote ci sunna tawxiid da cee dëgër këcc xam ne moom mii kat ci yoonu yonent bi sallallahu wa alihi wa sallam la nekk ci lañ commencé ne di ko junj di ko junj doomi Ibn Saoud ci bëgg pour mu jàppale ko euh, kon doom joo xamee ne doom la ci Muhammad Ibn Saoud lañ du ko doon junj ne ko ah am na ko sëriñ nekk fii kat koo xam ne moom ku ma ta jàppale la ndax daawaam bi de daawaam bu dëgër la ndax dañ ko respecté woon lool looloo tax ñu diggal jenn benn soxnaam te mooy Mughdi bintu Abi Wahtaan bokk ci Ali Kasir ci giiru euh, njabootu Kasir ci la bokk ak mbokkam mbokkam mbokkum Muhammad ibn Sa'ud te mooy Sunyaan wala Sunyaan allahu a'lam euh, ci lañ dikkal ñoom ñaar ñooñu lañ dikkal waxtaan ak ñoom ci mbirum Muhammad ibn Sa'ud Muhammad ibn Abdul Wahhab jigéen jooju nag li ko boroom xam-xam yi waxee comme ni ko Ibn Ghanam waxee ko amoon xel la woon borom diine la woon borom xam-xam la woon itam ku amoon ak xàmmee la ñu daal di koy xibaar ne ko cheikh bii day sëriñ bii day Muhammad ibn Abdul Wahhab palaasam day ci diine màgg na leeral ko melakaan yu mu yore ne ko kii kat day di lu baax day tere lu bon kon loola daal di tàbbi ci seen xol ndax xam nañ ñoom xam nañ tawxiid bu baax a baax loolu la muy woote ci boppam tawxiid jamiite woote xam nañ ko bu baax a baax Eh, léegi nag bëgg ñu bëgg cheikh bi ñu mujj yàlla tàbbal dugal ci seen xol bëgg cheikh Mouhamed ibn Abdul Wahhab looloo tax nag eh, Ibn Saoud Mouhamed ibn Saoud rahmatullahi alayhi bi mu duggee ci eh, bim soxnaam bi mu gisee ak soxnaam soxnaam daal koy xibaar damay Mawdi bintu Abi Waxtaan daal di koy leeral ci palaasu Mouhamed mu Wahhab Mouhamed ibn Abdul Wahhab daal koy wax ne ko ah waa jii day sunu borom moo la ko indil. waaw waa ji suñu borom moo la ko indil wokkutu ko daja gestu la kon nag gaawal nga gaaw jàppale ko kon nag gaawal jël di la yàlla jagleel gaawal si sigimu ci la yàlla jox jagleel nga jël ko bi ko waxee loolu rek ci saasa loolu mooy jigéen gu tedd jigéen gu baax ni muy laabiree borom këram ak ni mu koy buy diisoog moom ni mu koy waxee wax joo xam ne di koy jariñ la foofu la ñu dégg loolu la ñu déggee foofu waa di nangu waxi soxnaam su tedd si ak ginnaaw bi mu tàbbi ci benn mbokkam Sudyaan wala Sudyaan ak machaar yi commencé diisoog ñoom ñu ne ko ah man nga koo dimbale man nga ko mën nga koo jàppale ndax lu baax rek lañ gis ci moom mu bëggoon a ci moom pour ñu indil ko ko woo woo woolu ko ñu ne ko déedéet boo doxoon ak sa tànk day ba àgg ci ba ci palaasam feeñalal ko ne ko man ku may màgg yow ku ma màggal nga wane ko wan wan ko ne ko maanaam ñëw nga ñëw fii de maa ngi ci ndamu maa ngi ci feetu maa ngi ci kontaan loolu de boo ko defoon moo gën ndax doomu adama yi man ko teral man koo màggal Cheikh Mouhamed Ibn Saoud daal di dem fa bërëb ba Cheikh Mouhamed nekk te mooy Mouhamed ak Cheikh Mouhamed Ibn Suwaylim ci këram googu foofu la dellu foofu la dem bi mu demee daal di koy yaatal euh, Cheikh Mouhamed yaatal ko. ñu demee Cheikh Mouhammad ibn Saoud yaatal ko daal di koy feeñalal eh, tedd nga gën a màgg ak màggal teral nga gën a màgg ak màggal eh, dayoob màggal ak dayoob teral feeñalal na ko keko yorop na ko teral na ko bu baax a baax màggal ko bu baax a baax daal di koy xibaar ne ko man kat danaa la aar comme ni may aaree samay jigéen ak samay doom bi mu waxee loolu fi saasa rek Cheikh Mouhammad ibn Abdul Wahhab daal koy wax ne ko dégal dëggal ci eh, réew yi sa yi na nga bëgg ci ne réew yi dëkk yi rek réew yi rek lay doon na nga bëgg ci tedd nga ak aar gu bàyyi ko ci suñu borom ba faw kon fii lu fi lu fi am loo xamee ne nit ñi mën nañ koo jël di am luñ ciy lëntal wala am luñ ci amu fi amu fii fii lii moo fi am bi a Cheikh Mouhamadou Abdul Wahab daa di ko wax ne ko maa ngi lay bégal euh, wala sax maanaam jëmmi Muhammad ibn Mas'ud moo ko wax lool nee ko maa ngi lay bégal ci e, réew yi yiw réew moo xam ne moo gën ci sa réew ma nga jóge maa ngi lay bégal ci tedd nga ak ci aar aar maanaam Cheikh Muhammad da nee na ko réew mii day na nga kontaan xam ne réew yi nga nekk moo gën réew na nga bég ci tedd nga gi ma la gi ma giñ lay defal fii ak aar giñ lay aar Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab daal koy leeral ne ko maa ngi lay bégal ci tedd nga ak dëgëral gu la yàlla dëgëral incha allah daan ne lii mooy baatu laa ilaha illa allah képp ku ca jàpp te jëfe ko te dimbali ko day mooy ànd ak moom farandoog moom kooku suñu borom dana ko tàggatal jaam ñi dana ko tàbb tàggatal réew yi dana ko moom loo réew yi dana ko moom loo jaam ñi daan ne ko mooy baatu tawxiid mooy baat bi nga xam ne ci la yonente yi jaar daan njëkk di woote bu ñuy woote ñu jiitu woon ci ñoom ak ña mujjoon ci ñoom daan ne ko yow yaa ngi gis gis nga naj mel samay booru Saoudia rek ni mel ak i goxam dafa seet dell ak i bokkaale gi riir ak tàqaliko lenn ci ñoom de rey lenn la ca des kon nag bëgg naa yaakaar naa nga nekk imaam boo xam ne jullit ñëpp dana daje ci moom ak say ci sa ginnaaw say sët ci ginnaaw itam jullit ñëpp dañuy daje ci moom loolu boo demee ci Udwaanul Majd fi taarixi Majd euh, Ibn Bishr da nga ko ci fekk <coughs> kon lii mooy sabab bi tax ñoom ñaar ñu xaritoo ñoom ñaar ñu ànd euh, kóllëre wante jàpp nag euh, kenn ku ci nekk euh, ku rawante ci nañu dañuy jàppalante ci seen biir kon loolu mooy sabab bi tax dafa ñëw dirxiya bi ko gaa yi gisee dem xibaar ko Muhammad ibn Saud xibaar ko soxnaam soxnaam xibaar ko ko ñu daal di mu daal di koy woo daal di ànd moom ñoom ñaar nag ba ñuy kóllëreewante di xariwante di xarit di xaritawante am na yenn charte yuñ teg al amir Muhammad ibn Saud rahmatullahi alayhi dafa sartal Muhammad ibn Abdul Wahhab ñaari charte ne ko ba njëkk moo di yàlla dimbalee ba may leen kàttan ñu am am am ak kàttan ci kaw seeni noonu wala ñu am kàttan ci réew mi Cheikh Mouhamad ibn Abdul Wahhab delluwaat mukk daan ne ko itam beneen charte ba moo di li ngeen di génnee ci seeni mbay di ma ko jox mooy xeeti euh, alal joo xam ne dañ ma koy jox liñ tuddee alxaraaj loola nga xam ne ahlu dir'iyya ñoom ñoo koy génne ci waxtu wi nga xamee ne meñña di euh, sax na mu ne ko loolu itam bu leen ko bañ a defati bu leen ko bañ a def bu leen ko téye Cheikh Mouhamed daal di koy nangu ne ko lu njëkk la moom day boo nga xam ne deret ak deret la yow ba sama bakkan tuuru du mas tàqali ko yow ñaareel bi nag euh, amaana yàlla defal la ay ngañaa yooyu ngañaa say say noon ci réew yi su ko defee da nga ay nganaa ay màng ay xéewal yoo xam ne daw la doy ci xaraaj yi ngay ngay xalaat ne deesu ko dees dañ la koy xañ waaye bu soobee yàlla des ko ko xañ kon ñaar na ci ak nag diggante boobu am na benn xare boo xam ne xew na fa danaa ci ñëw am na benn xare boo xam ne xew na fa te mooy xare bi jaaroon wala xare bi jaaroon naam ci diggante al imam Muhammad ibn Saoud ak amir Daham ibn Dawas ci Najd ndax Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala dafa tàmbale di woote ak imam ibn Muhammad ibn Saoud al Hanifi dañ koy askamale ñoom ñaar di woote euh, al-Bakri dañ koy askamale Bakri al-Xanifa al-Bakri maanaam dañ ci Bakr ibn Wa'il Bakr ibn Wa'il ci giiri Quraysh euh, ñaar ñu commencé di woote di yónnee ci giir yi di gon yónnee ci seen i giir ene askan pour ñu topp sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyi bidaa ak caaxaan kon loolu la Cheikh Mouhamed ibn Wahhab ko dérewante ak Cheikh Mouhamed ibn Saoud ko dérewante woon ak moom mukk pour génne sëti di bi alayhi salaatu wasalaam boole di rey nit ñi di leen lakk wala di def yeneen di def ay caaxaan di denc ay soxna bi teg yooyu dara wéru ci bu ko kenn bàyyi xel bokk na ci lettre yooyu ñu daal yónnee am na ci benn lettre boo xam ne ñu ko yónnee ku ñuy wax amir bi damay Dahaam ibnu Dawwaas moo nekkoon biiru buurub dëkk dëkk bi ñuy wax Riyad dëkk la woon jamono boobu waaye léegi moom daanaka la dëkk la ba tey sax mooy capitalu Saudiya jamono boobu moom moo nekkoon biir buur buur Euh, booba diggante dirham dirham ak imam Muhammad ibn Saud ak xaritoo bu jaar bu bu bu bu dëgër da caa jaaroon cofeel gu gu màgg boo xam dañ ko an joxalante seen biir waaye nag dirham moom dafa da leen bett ndax biñ ko yónnee risaala bi da koo bañ daa lànk ñeen dama leen topp euh, sabab bi tax ñu xaritoo ñoom ñaar nag euh, te mooy Dirham ibn Dawaas ak Muhammad ibn Saud sabab bi ko waral sabab bi ko waral dañuy wax ne dawaas euh, doom la maanaam moom mooy waajuru dahaam dawaas dafa nekkoon buur ca fi ñuy wax Manfuuxa ci réewi Riyaad la bokk ci côté Riyaad la bokk wala gox la ab dëkk la ci biir Riyaad euh, jamono boobu mu nekkee buur dañoo rayoon am mbooloo ci aw mbooloo ci aw nitam ci fa ñuy bayee leen rayoon mu toog ab diir fa yuwut ba nim faatoo nim faatoo fal gi fal gi daal di jógee jëm jëm ci doomam ku ñuy wax Muhammad ibnu Dawwaas waaye nag ku ñuy wax doom bàyyi taxam Zamil ibnu Faris allahu alam moo jug ànd ak mbooloo ci waa man man fuuxa ñu rey ko rey doomu jooji yi Muhammad ibnu Dawwaas daal di génne ay mbokkam bokk na ci ñun génne mooy di ak i mbokkam ñu dem daal jamono boobu yi ka nekkoon buur ka nekkoon jaraaf ca euh, mooy al amir Zayd ibn Musa Abu Zura waaye nag kooka ab diir la fa diir bu tuuti la fa la fa la fa toog ku ñuy wax kenn ci ñi nga xam ne ñoo ñàkk am xel xaw a kan na suñu moo ñëw rey Zayd moom Zayd ibn Musa jamono boobu da koo fekk mu nelaw ku wax benn jaam benn jaam boo xam ne Zayd moom moo ko moom ñu koy wax xamis wala xumays ñooy daal di rey ko kii nga xam ne moo rey Zayd ibn Musa te fekkoon dafa dese di dafa manqué am xel mu daal di jël palga daal di nekk buur ci Riyad nekk fa buur ñetti at waaye nag jamono jooju fekk na Zayd mu Zayd ibn Musa mi ay doomam ndaw lañ woon mënuñu woon a mënuñu kàttan pour fuqarti palgi ci eh, xamis moom wala xumays moom waaye nag. waa Riyad dafa am mbir yu xew seen digganteeg moom xamis moomu wala xumays loo xamee ne mbir yooyu yu mu daan def yu baaxul moo tax ñun noonoo ko mu daan daw ngir ragal leen bi mu dawee man man fooxa la nekkoon ci jamono ji mu nekkee man fooxa ci leen ci ay fan yooyu kenn ci waa waa dëkk boobu yi benn waay moo ñëw rey ko ndax waa jii mu rey nii ko rey nii moom xamis mi wala xumays mi moo reyoon moo reyoon moo reyoon waajuram waajuram mi woon man fooxa nee na Riyad dëkk boobu réew moomu la nga dëkk boobu rek mm, ab diir des ab diir amut buur amut kenn ku ko jiite jamono jooju Dahaam ibnu Dawaas euh, jamono jooju yi nga xamee ne si nii Xamis wala Xumays moo nekkoon buur ba moom ab ab minaan rek la waaye ba Xamis dawee wala ba Xumays dawee ci la aakimoo ci la nangu nag li nga xam ne moo di palu Riyad nekk fa ab buur ndax fi mu ko teg moo di ki nga xam ne moo nekkoon buur bu njëkk bi mooy nekkoon jaraaf ji mooy Seydina Muusa te Seydina Muusa doom doomi mbokk mu jigéen la doomi mbokk mu jigéen la ci Dihaam ñu Dawwaas moom daan ne ko daan daal di wax ne bu ay ndawam ay doomam ñu ndaw tamay doomi Seydina Muusa buñ màggee daa leen bàyyee nguuti léegi bi loolu xamee bi loolu amee euh, ba ay doomam màgg ay doomam màgg doomi Zayd waaye daal lànk da leen a génne joxu leen joxu leen nguur gi Azariyaat nag daal di koy attaqué te boobu man ca pale paleem ba wër ko fas yéene ko rey waaye nag fi saasa la yónnee mbokkam Mishlab wala Mishlab Mushallib allahu alam ci ko yónni waral ko ci benn fas pour mu bëgg sàkku ndimbal mu sàkku ndimbal jàppale ci Muhammad al imam Muhammad ibn Saoud pour mu jàppale ko ci dir'iya boobu Muhammad ibn mu ngi ci Cheikh Mouhamed daal di wuyu ak ton daal di koy wuyu daal di yónnee mbokkam Machari ibnu Saoud euh, yabal ko teg ko ci boppu soldaar ay soldaar mu nekk mu nekkoon général bi jiite leen bañ afee ci Riyad waa kër waa ñëwoon ñëwoon pale ba ñëpp dañoo daw ngir ragal doole jooju nga xam ne Machari indi indiwaale na ko ak mbooloom xare moobu bu dëgëram moobu mu dëgër kooku Machari daal am kàttan ci seen kaw rey ci ñoom ñett wala ñeent sax ginnaaw bi mbir mi daal di dalaat al amir Daham ibn Dawas daal delluwaat ca palga nekkaat pala ca palam nam ko bëgge ginnaaw bi eh, Mashari ibn Saud nekk na fa diirub ay weer kon loolu bokk na ci tax daal ala xaal ñoom ñaar ñu xaritoo woon bi mu ko yabalee mbok mbokkam bi ba mu dem lijjantil lijjantil problème boobu ñoom ñaar tax ñu xaritoo daal di jàpp jàpp jàppaloo kon loolu mooy cosaanu seen xaritoo ñoom ñaar waaye nag daxaan moom bañ ko yónnee leetar bi di ko war ci tawfiq ci saasa la lànk di commencer di attaquer képp koo xamee ne day day wuyu euh, euh, day wuyu daawa boobu rawatina ahlu manfuha ñëpp da leen doon rey di leen jàpp te da leen fekk ci seen kër seen biiri kër yi ci suba gi la ñëw indi indi am mboolem xareem nga xam ne bu lu woon yàlla ak saxalam gi leen saxal kon am na mu rey la ñun ñëpp loolu xare boobu wala attaque boobu mi ngi am ci atum junni ak ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñeent ci gàddaay yonent bi alayhi cent cinquante atum junni ak ñaari ak juróom fukk ak juróom ñeent te xew-xew boobu nag ci la an ci la ahlu Manfuuxa waa Manfuuxa dëkk la rek ci biir Riyad ci lañu wane ñàmbarte gu koo xam ne amul morom ndax dañoo génn jiham xeex moom jam ko ñaari jam-jam yu xóot daal di rey aw aw fasam rey lenn ci ay soldaaram rey nañ ci fukki gaa yi ak benn te ñi jegënoon a jàmbaar yi sax euh, ginaaw loolu bi Muhammad al imam Muhammad ibn Saoud ginnaaw bi dafa euh, yëg ne kii daal buur bi dafa beew te mooy Dahaam ibn Dawaas ginnaaw bi nag mooy damay génn pour xeex ak moom daal yabal pale bu mboolem xare mu dëgër wala damay yónnee pour ñu xeex ak moom yoo xam ne dem nañ ba mën a àgg ca Riyad ak ci ba ci buntu jaar ci buntu pale ba alxalaa foofu lañ jaar xalaa benn euh, tabax la am doon bu rëy boo xam ne bu màgg doon saaru pare la am doon dañu naan nekk ci kaw mu nekk loo xam ne saaru niir yu gudd la am doon nga xam ne dugg fa du yomb waaye ñoom fexe nañ ba dugg ci biir fekk nañ fekk fexe nañ ba dugg ci biir palais de Ham daa di xotti xar li nga xam ne moo di bunt ba dañ koo xar ci benn si ci lañ ko xotti ci lañ ko ci lañ ko euh, riis yi ba mu dagg ñu dugg ci biir euh, mbokkam mooy Nasir ibnu Mahmar euh, ak beneen mbokkam ñu daal leen di ñu cor seeni seeni gileem gileem yu baree bare ñu cor leen di xam boo fekk na min ci kaw ñu sànni ko benn bal boobu ma ngi ca kaw ñu daal delluwaat dara jotu leen ginnaaw bi Dihaam ba tey continuer rek di attaquer di dal waa Manfuuxa maftu mafnu mafnuuxa boog laay wax eh, di leen dal wala ñu ne Manfuuxa di leen dal Euh, fu nekk lu nekk mu leen koy teg euh, bi loolu bi mu leen di leen rey rek nag waaw bokk na ñoom rey Abdullah ibn Ali da ko rey ba noppi cor njamaral ay gileemam bi Cheikh Muhammad ibn Saoud bi ko bi ñu jotee loolu dafa dajale waa di ahlu dir'iyya ci def leen pour ñu attaquer ko ñaari kuréel daal daje ñaari mbooloo yi ñu rey xeex xeex bu metti waaye nag bi xeex bi jeexee ki gañaa mooy al ak i ak mbokkam ak i topp ñu ko topp ndax mooy al imam Muhammad ibn Saud kon lii bokk na ci xare yi am ci jamono jooju nga xam ne Muhammad ibn Abdul Wahhab ma nga fa woon rahmatullahi alayhi ñaareel tomb bi wala fukkeel juróom-ñeenteel tomb bi moo di pas-pasam Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab pas-pasam leer na loolu moom jurut di guddal pas-pasam mooy pas-pasu as-salafu salih pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa ci pas-pas ci suluk ci comportement ci lépp waaw pas-pasam daawul taawil daawul yokkal attey melakaani suñu borom tabaraka daa ko dàq daan saxal yàlla li yàlla saxaloon ci moom moo tax am na ci risala bu màgg woo xam ne moom moo koy wax di wax ne walastu walillahi alhamdu ad'u ila madhabin suufiyin aw faqihin aw mutakallimin aw imamin min al min al a'immati alladhina a'zamuhum mithlu mithlu ibn al-qayyim wa zahabi wa ibn kathir wa ghayruhum bal ad'u ila allahi wahdahu la sharika lahu وأدعو إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي أوصى به أول أمته وآخرهم وآخرهم وأرجو إني لا أرد الحق إذ أتاني بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لا أقبلها على الرأس والعين ولا أضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئمتي وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقول إلا الحق nee na maa ngi sant yàlla man kat du may koo xam ne damay woote jëme ci ngirum tasawuf wala ngiru fiq wala mutakallim mooy koo xam ne falsafa la day jéem a euh, dugg ci melakaani yàlla yi di ci waxee am xelam wala may woote jëme ci kenn ci imaam yi nga xamee ne ci njiiti diine yi lañ bokk na ci gën a màgg lu mel ne Ibnu Qayyim ak Zahabi ak Ibnu Kasir imaam Zahabi ak imaam Ibnu Kasir ak ñeneen woote mooy jëme ci ñii waaye damay woote jëme ci yàlla moom dong te dañ ko bokkaale woote ji wute woote jëme ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne moom la dénk woon ñu njëkkoon ci aw xeetam ak ñu mujjoon inni taraktu fiikum mm, amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati nee na maa ngi yaakaar ne man mii kat du delloo dëgg mukk bu ma dikkale daan ne sax maa ngi seedal yàlla ak malaayikaam ak mboolem ay mbindeefam ku ma indil ci yéen baatu dëgg dana ko nangu waaw lépp lu jiyoo ak moom ci waxi samay ayimma dama koy delloo mais nag ba mu des yonent bi alayhi salaatu wasalaam alayhi salaatu wasalaam mu du wax lu dul dëgg képp ku ma indil ay waxam te mu jiyoog loolu nga wax jiyoog wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom dama ko nangu moom mukk loolu moom dama ko nangu moom ala kulli xaal kon loola moo tax boo demee ci عقيدة بالشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي للدكتور صالح بن عبد الله بن عبد الرحمن العبود loola boo demee da ko ca da nga ko ca fekk mu leeral pas-pasam kon pas-pasam bokk na ci li tax ñu noonoo ko sax mooy loolu pas-pasam bu dëgëram boobu ci alxuraan ak sunna bu set wicci nga xam ne dafay tegee ci alxuraan ak sunna ci géej mag yu baax ñi daawoon dugg ci ay xóotal yoo xam ne ni mën naa jaxase doomu aadama ji te loolu dafay feeñ ci ay téereem usuulu salaasa qawaa'idul arbaa yëpp ci tawhiid la nekk kon pas-pasam lekk na lu leer nañ ñi naam bi moo di yenn ci ay taalifam lim taalif bari na lool waaw taalif na ay téere ay leetar yu am solo yoo xam ne eh, dafay ràññi ko téere yooyu dafa ràññi ci métatu alxuraan alquran anam ñi muy waxee boo xoolee ci moom fa la ko jëlee moom uslub alquran bu set wicc la eh, ni alquran di waxee ay téereem loolu uslub boobu da ko wàll ba day buy buy buy buy buy buy taalif da ci feeñe maanaam ci alquran da koy jëlee uslub yu mel noonu lu ci ëpp ci ay tegtalam da koy jëlee ci alquran ak sunna wala lépp sax faf ay am méthode bu leer nañ yoo xam ne benn benn benn fas-fas du ci ben benn euh, jafe du ci am moo tax te te yi may waaj a tudd ba moo ko taalif bokk na ci ay téelim kitaabu tawxiid kitaabu tawxiid mu ngi ko tuddee kitaabu tawxiid alladi huwa xaqullahi ala al-abid waaw mu tudd ca dëgg-dëgg tawxiid leeral fa ko fa bokk na ci ay téereem kitaabu kashfi shubuhaat la bokk bokk na ci ay téereem al usulu salaasa wa adillatuha wala salaasatul usuli wa adillatuha bokk na ci ay téereem kitaab eh, shuruutu salaa wa arkaanuha shuruutu salaati wa arkaanuha waaye bokk na ci ay téereem al qawaaidul arbaa bokk na ci téereem usulul imaan bokk na ci téere bokk na ci ay téereem fadlul islaam bokk na ci ay téereem al kabaa'ir bokk na ci yim taalif nasihatul muslimiin ak téere bi ñuy wax sittatu mawaadi' min as-siira kitaabu tafsir tafsir al-Fatiha tafsir al-Fatiha ci ay téeram la bokk ak masaa'ilul jaahiliya bi nga xamee ne moom lañ war a tàmbali moom lañ war a dugg ak yéen ci dars yi di ñëw insha allah ak tafsir ash-shahaada téeram la bokk ak tafsir li ba'd surat suwar al-Qur'an ak kitaabu siira ak al-hadyu an-nabawi ak yeneen yoo xam ne moom moo ko taalif rahmatullahi alayhi kon téere yi yëpp boo xam boo ko xoolee dafay wane eh, ne cheikh bi pas-pasam ci yàlla dafa dëgëroon lool ak ci sunna si yonent bi alayhi ba ñu ko noonu lépp looloo taxoon ñu noonoo ko rahmatullahi alayhi boo ñëwee ci ay nettaleen yi nga xam ne ñu ko jëlee ci borom xam-xam yu mbooloo ci borom xam-xam yi nettali ci ñoom jàngi fiq ci ñoom moo tax téere fiq fiq mazhabul hanbali yi moom la jàng jële ko ci ay sëriñ ba mu agsi ba ci al imam ahmad ndax mi ngi ko jële ci bàyyi mazhabul hanbali waayam abdul wahab ibn suleyman an najdi al hanbali baayam jële ko ci mufti diyaar te mooy an-Najdi al-allaam al-allaama Souleymane ibn Ali alu alu mushrif wala alu musharrif musharrif moomu Souleymane ibn Ali moom jële ko ci sëriñam al-Cheikh Mouhamed ibn Ismaïl kooku jële ko ci al-Cheikh Ahmed ibn Mouhamed kooku jëlee mazhab al-Hanbali ci Shihabuddin ibn Atwa kooku jële ko ci Shihabuddin Shihabuddin jële xam-xam xam-xam mazhab al-Hanbali jële ko ci al-Askari askari jële ko ci an-Nizaam Omar ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Muflih kooku jële ko ci Abi Bakr ibn al-Muhibb as-Saamit mu jële ko cheikh mu jële ko ci cheikh al-Islam ibn Taymiyya cheikh al-Islam jële ko ci ab sëriñam te mooy Shamsuddin Abdurrahman ibn Abi Amr saahibu Sharh al-Kabir ku ñu xam la mu jële ko ci bàyyi ta xam te mooy Muwaafaquddin ibn Qudaama saahibu Rawda Rawdatu an-Naazir mu jële ko ci ibn al-Manni al-Faqih al-mashhur mu jële ko ci Abi al-Khattab saaxibul hidaaya kooku jëlee ko ci alqaadi abi ala alqaadi abi ala jëlee ko ci Hamid Hamid jëlee ko ci Abi Bakr Abdul Aziz mooy ngóor ngóor la woon ab dongo la woon ci alxalaal kooku jëlee ko ci Abi Bakr ibn alxalaal Abi Bakr ibn alxalaal jëlee ko ci Maruzi Maruzi jëlee ko ci doomi imaamu Ahmad Mazhabi doomi imaamu Ahmad ci la ko jëlee te mooy Saalih ak Abdullah ñoom jëlee ko ci ñoom ñu jëlee ko ci imaamu Ahmad ibn Hanbal imaamu ahli sunnati wal jamaa kon mazhabul alxanabila noonu la ko jànge dafa am sanat su dee nettali kim ay nettaleen ci téere xadiis yi téere juróom-benn juróom-benn téere yi te mooy as-sihah as-sunan al-masamir kutubul lugha at-tawhid ak ñi ngi ci ay xam-xam xam-xam xadiis ñu ko nettali jële ko ci ñaari sëriñam ci njëkk mooy al-allaama abdullahi al-qardi al-hanbali ak al-muhaddis cheikh Muhammad Hayat as-sanadi seeni asanid lu siiw la moo tax ñoom ñaar ñooñu kenn ki te mooy Cheikh Abdullah euh, ibn Ibrahim al-Madani te mooy al-Qaradi al-Hanbali rek jëlee na ci moo ab sanad boo xam ne dem na ci ba ci Anas ibn Malik rahimahullahu ta'ala radiyallahu anhu Anas nee na Rabi'a doomu jigéen la woon ci ku ñuy wax an-Nadir dafa tes benn jaariya ba damm ab bañam ñu wax leen ne leen ay mbokkam ñoom dañ leen jox ñooy leen dañ jox diye ñu lànk ñu sàkk ci ñoom pour ñu jéggaleen ñu lànk daal di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko faaw dañuy eh, dañuy fayu dañuy damm ab bañam moom itam alayhi salaatu wasalaam leen loolu dama leen damm fayu leen mbokkum Anas eh, mbokkam tamay Anas Anas ibn Nadir daal di ñëw ne ko yaa rasulallah ndax da nga bëgg a damm bañu Rabia maa ngi giñ ci ki nga xam ne moo la yónni ci dëgg doo dam ak bañam mukk doo ko damm yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yaa Anas téere bi yàlla bi lim jàngale mooy ku dam ab bañ dañuy damm sa bañ wa sinna yàlla wax waaye bu mu waxee loolu fi saasa rek waa mbokki jaariya boobu daal di koy jéggal foofu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee ne inna min ibadillahi man law aqsama ala allahi la abarra bokk na ci jaamu yàlla yi ñoo xamee ne buñ giñee ci yàlla ci nen yàlla dana def nangam yàlla yàlla wala nangam dana am loolu yàlla da leen da leen setal faaw loolu mu am ba nit ñi duñ leen taqal <coughs> kooku xëy na ci la bokk kon loolu moo di rajo ci ay nettaleem su dee ak faatoom rahmatullahi alayhi mi ngi faatu ci atum junni ak ñaari téeméer ak juróom-benn ci gàddaay ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam 1206 ci la faatu euh, mi ngi faatu ci Uyayna wala Uyayna euh, dëkk la boo xam ne dafa jege Riyaad kon ñu ko waxee woon ci suba moo tax Ibnu Ghannaam loolu la wax ci ar-Rawda ci page ci majallat ñaareel bi nee na euh, mi ngi ci page 154 nee feebar bi nga ko tàmbali ci moom ci weeru korite waaye mi ngi faatu ci bisub altine ci weeru korite gi shawwal moo tax loolu lu mel noonu loolu Abdurrahman ibnu Qasim wax ci ad-Durr as mu ci mujallat fukkeel bi ak ñaar ci page vingt bu dee bu dee Ibnu Bishr nag dafa juyoo ak ñoom daa wax ne mi ngi faatu ci mujjantalu weeru digg mooy Dul Qa'da ci at moom ñu tudd mooy mille deux cent six mi ngi ko wax ci Unwaanul Majd waaye nag Ibnu Ghannaam waxam moo gën a lënk ndax moo ko jiitu ci jamono Ibnu Ghannaam moo jiitu Ibnu Bishr euh, naam beneen bi ci desaat moom itam dafa jamonante woon ak Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab itam fekk na ko euh, moo taarif bi mu taarif itam taarix Muhammad ibn Abdul Wahhab loolu tax waxam moo gën lënk kon Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab mi ngi am at yi am door a faatu mi ngi toll fi juróom-ñeent fukki ak ñaar soixante euh, quatre vingt moom la am mu ngi faatu waaye nag bàyyiwu fi benn diinaar wala benn dërëm bu ñu koy doonte moo tax ña ko doon doon amul benn alal bu leen séddale ci seen biir ndax amul amul leen lu mu fa bàyyi ba demee ci Rawda Ibnu Ghannaam da nga fekk fekk lu mel noonu ci page cent cinquante cinq ci li nga xam ne moo di mujallat ñaareel bi kon loolu moo di ak faatoom rahmatullahi alayhi muy faatu nekk boroom xam-xam sunna boo xam ne lim liggéeyal lislaam bari na bari ay boo xam ne jaaduwut ñu di ko euh, sànni ay xeer wala ñu di ko waxal lu ñaaw wala wala ñu di ko tuumaal ñu koy tuumaal ñëpp ñoo ciy looloo rek lii ñu koy waxal man alwahabiya loolu mosu koo xam mosu ko boo ne ko woon pëkk pëkk ci bàmmeel mu doon loolu day am boo ne ko woon pëkk pëkk boo ko laajee naan loolu kenn xamul lu mu moo tax ñu koy tuddee alwahabiya ni ko al cheikh docteur al allaama cheikh Salih Fawzan ni mu koy waxee nee na al-Wahhabi yi ñu koy tuddee Cheikh Mouhamed xam nañ ne turam du Abdul Wahhab turam Mouhamed la waaye dañoo ragal dañoo dañ koo tuddee al al Muhammadiyya ndax bu ne bu ne al Muhammadiyya aw tàgg da caa nekk tàgg de caa nekk ndax Mouhamed moom koo koy askan la dafay neex ndax boo ne al Muhammadiyya moo ñu topp Mouhamed loolu lañ ko ñaane moo tax ñu lank dem ci turu baayam di ko waaye al Wahhabiyya Abdul Wahhab mooy baayam moom tudd Abdul Wahhab Mouhamed la tudd moo tax ñu al Wahhabiyya waaye al muhammad yi lañ war a wax ndax bu dee dañ koy dañ koy askanale rek yoon wi muhammad yi lañ war a wax ndax moom muhammad la tudd kon bu ne al wahabi yi dañ koy askanale baayam baayam lañ askanale yoon wi waaye du moom loolu muy wane beneen kaaraange suñu borom tabaaraka wa taala bokk na ci li may wax foofu bala maa jàll ci tomb bu mujj bi mooy photo photo boobu ñuy wax naan Cheikh Mouhamed Ibn Abdul Wahab moo ci nekk moo moo Mouhamed Ibn Saoud dara wéru ci Cheikh Mouhamed bi photographe di am boobu moom fekk na mu faatu kon nuy photographe di ñëwee ci ginnaaw ba noppi ñuy amoo ñuy amoo photo loolu mënut a nekk ndax Cheikh Mouhamed mi ngi gën a àdduna ci atum 1703 comme ni ma ko waxee woon faatu ci 1791 euh, am na ñu wax loolu. ci gàtt ci kii maanaam ci miladiya miladiya lay wax nii bu dee ci hijriya moom. leer na mille deux cent trois la faatu te boo xoolee photo yu njëkk a am kon mille sept cent trois mooy ci miladiya moom la juddu gën a àdduna faatu ci mille sept cent quatre onze boo ko nattalee du soree juróom-ñeent fukki at ak ñaar la te boo xoolee photographe bi njëkk a am mu ngi am ci atum mille huit cent vingt-six kon loolu wax dëgg yàlla wax wax la joo xam ne dara wéru ci ay caaxaan la yoo xam ne wéru daal la ca mujj moo di ay doomam ay doomam am na ñeenti juróomi doom am na ku ca faatu nag ci ak duna mooy Cheikh Xasan kon bokk na ci ay doom moom juróom yi mooy Cheikh Xasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab ak ku ñuy wax Cheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab ak ku ñuy wax Cheikh Ali ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab ak Cheikh Xasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab Cheikh Xuseyn boog lay wax Cheikh Xuseyn ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab ak Cheikh Ibrahim ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab lii ñooy ay doomam rahmatullahi alayhi kon mi ngi faatu yal ko yàlla yërëm te yërëm mboolem suñu borom yi xam-xam euh, yii ñu doon wax nii yëpp na ko ci dellu ci mawqi' bi ñuy wax al-ma'rifa euh, maalumaat yi yëpp dajal na ko foofu waaye boo demee ci téere yi mën a dudal tam danga ci gën am ak yaatal yàlla ñu suñu borom tabaaraka wa ta'ala defal tawfiq kon euh, ñu leen di tàggu ba weeru kàddu jeex incha allah ñu dugg ak yéen ci téere bi subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in يمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره أمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول وإن ابتدعت فما عليك معول